kon al imaamu al xaafidu an-Nawawiyu rahimahullahu taala mu teg ci xadis mille cinquante et un muy junni ak juróom fukk ak benn ne wa an Jarir ibn Abdillahi al-Bajali radiyallahu taala anhu annahu qaala kunna inda an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam fa nadara ila al-qamari laylatal badr faqaal innakum satarawna rabbakum kama tarawna haadhal qamar laa tudammuuna fi ru'yatihi fa in istata'tum allaa tughlabuu alaa salaatin qabla tuluu'i shamsi wa qabla ghuruubihaa faf'aluu muttafaqun alayhi wa fii riwaaya fa nadara ila alqamari laylata arbaa ashara kon al imaamu alxafidu nnawawiyu rahimahu llahu taala annawawiyu rahimahu llahu taala di wax ci xadis bii nii muy avant dernier bi la nag waaw avant dernier bi mu ne wa an jarir ibn abdillah mu ne mu ngi jële ci saxaaba boo xam ne mu ngi tuddoon jarir di doomi abdillah radiyallahu anhu albajaliyu bokkoon ci sëtu bajilay waaw bajila hmm? <laughs> ah waa bajila albajali ah, radiyallahu ta'ala anhu wa arda annahu qaala nee na kunna inda annabi mu ne kunna dañu mas a nekk inda annabi ca yonent bi alayhi salatu wassalam fa nadara ila alqamar mu daal di xool jëme ci li nga xamante ne mooy weer wi mu xool weer wi laylatal badr fekk mooy guddi gi nga xam ne weer wi day mat sëkk nee na quatorzième guddi la moo tax ko le laylata arbaate ashar guddeeg euh, li nga xam ne mooy fukk ak euh, ñeent mooy mu bi nga xam ne weer wi day mel ni benn xar kanam day day day rëy mu ne nag bi mu ko xoolee fa qaala mu ne innakum dëgg-dëgg yéen sa tarawna rabbakum kama tarawna hadha al qamar ci guddi gi noonu mu xool kii bi mu ne yéen de dëgg-dëgg di ngeen gis seen borom comme ni ngeen di gisee li nga xam ne mooy weer wee weer wii laa tudaamuuna fi ru'yati du ngeen raj-raj loo di puusante di eh puusal ma xool eh puusal ne yaa ngi may yaa ngi may nene non du ngeen ci raj-raj loo léegi nag fa in istata'tum bu ngeen manee an laa taghlubu an laa tughlabu ñu bañ leen a noot ala salaatin mooy nga fexe ba am say yitteeg say leneen tax ñu noot la ba nga nekk ci say mbir ba fàtte ko mu ne bu dee allah tuulabu bu ngeen manee ne duñ leen noot ala salaatin ci benn ab julli qabla tulu'i shamsi laata jant bi li cinq laata muy jël mooy fajar na ko def bu leen nelaw yu noot de waaw bu leen yeneen noot ba tax du ngeen ko def wa qabla ghurubiha waaye laata muy so waaw laata jant bi di so na ngeen fexe bu leen dara noot ba julli jooj bu ngeen ko def waaw fafalu bu ngeen manee bu leen dara noot lu dul ci julli joo xam ne laata jant bi di cinq ak laata muy so na ngeen ko def mooy julli yooyu na ngeen ko def waaw mu ne muttafaqun alayhi al imaam al buxaari ak imaam muslim rahmatullahi alayhima ñoom ñoo ko bokk solo mu ne wa fii riwaayatin am na ci neneen luñ soloo xadiis fa nazara ila al qamari laylata arbaa ashara yonent bi alayhi salaatu salaam dafa xool guddi ci lu mu tudd weer wi te guddi gi nga moo goole moo nga xam ne moo doon quatorzième nuit loolu la woon wallahu taala alam léegi laaj bu njëkk bi mooy est euh, ñoom ñaar ñii dong ñoo soloo xadiis bi ñu ne la déedéet seen sëriñ di al imaamu ahmad ibnu muhammad solo na ko na ko noon al imaamu abu daawud seen mbokku taalibe ak seen taalibe di imaam at-tirmidhi ak al imaam ibnu maaja al qazwini mooy imaamul nasaa'i kese rahmatullah alayhim moom moo ko solowul ci waa kutubu sunanul arbaa kon al imaamul buxaari imaamul buxaari moom xadiis bi da ko indi ci bërëb yu bare bare bare waaye nañ jël benn rek kitaabul bi nga xam ne moom la indi ci kitaabu mawaaqiiti salaa baabu fadli salaati al-asr mu ne haddasanaa al-Humaydi mu ne nettanaa al-Humaydi al-Humaydi bi moom la njëkkandi hadiisam ci Saxiix bi ah muy Abdallah ibn Zubayr ibn Iisaa ibn Ubaydillah mooy hadiisu niyya hadiisu niyya ci moom mii la ko jëlee woon muy Abdallah ibn Zubayr al-Humaydi ah Abdallah ibn Zubayr ibn Iisaa ibn Ubaydillah ibn Usaama ibn abdillah ibn humayd ibn zuhair al-qurashi euh, euh, ba xam ne moom al-humaydi abu bakr al-makki bokkoon ci ñi nga xam ne ñoo doon ànd ak al imam ash-shafi'i rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana marwan ibn muawiya mu ne nettal nañu marwan ibn muawiya di marwan ibn muawiya ibn al-harith ibn usman ibn asma ibn kharija ibn uyayna ibn hisn surtout uyayna la men <laughs> oh, mooy ay na magum arab bi <laughs> nekkoon sang waa banu Fazaar <laughs> mooy maamam moom gis Marwaan mi <laughs> al Fazaari yu Kuufi al Makki voilà moom maamam moo doon saxaaba bu neex ba magum arab la qaala mu ne haddathana Ismaa'il mu nekk ñu nettali mooy Ismaa'il gis nañ ko keroog Ismaa'il ibn Abi Khalid Hurmuz Abu Abdillah albajali mawlaahum alkuufi rahmatullahi alayhi an Qays moo ko jëlee Qays di Qays ibn Abi Haazim ah Qaysun maa lahu naziiru Qaysun maa lahu naziiru Qaysun maa mooy benn taabi'i bi nga xam ne jëlee na ci fukki ñi fukki saxaaba yi gën a màgg yëpp ku nekk jëlee na ci yow xadiis mooy Qays te Qays mi xam nga waxoon nañ la Qays dafa ñëwoon doon ci doon seet si Yonent sallallahu alayhi mu agsee rek. ñu ne ko yoon saa soom génn na àddina de hmm? waaw waaw moom moom daa ñëw fekk ñu ne ko yoon saa soom nag yii génn àddina fan yii moo tax moom du saxaaba Qays ibn Abi Hazim al-Kufi ah, rahmatullah yaani an Jarir moo ko jële Jarir ibn Abdillah ibn Jabir ibn Malik eh, alors que Jarir mii nii Jarir moom Euh, xam nga Jarir bokk na ci saxaaba yi mujjee gis Yonent saa salaam moom dafa yéex a ñëw <laughs> mais mais dem na fekkee na aju Makka quand même malgré tout parce que gis nañ keroog xadiisam bi gis nañ ko ci Riyaad bi mu ne Yonent saa salaam moo ma ne yaa Jarir istamsitna Yonent saa salaam nee na ma Jarir euh, keroog Makka bi muy aj noppi loolu nit ñi euh, fexeel wax leen ñu ñu ñu noppi ndax daa waroon def xutba voilà kon kon. <laughs> Jarir moo doon yuusufu hadhihi umma voilà moom la Seydina Omar doon wax naan ah, ah, Jarir moom mooy mooy Seydina yuusufu xeet wi waaw tellement dafa rafetoon lool waaw moom moom ak kii Dih Dihya eh, Seydina Dihya ibn Khalifa Dihya ibn Khalifa al-Kalbi nga xam ne moom Seydina Jibril saa bu doon ñëw yeneen saa saa yor fir eh, eh, forme nit lu bari formam la doon jël waaw moo tax nit ñi dañ doon gis yoneen saa salaam ñu ne yoneen saa salaam ne yow gis nañ la nga taxaw ak Dexya rek di wax si kii bi daay mu ne dañ koo gis waaw mu ne ko du Dexya de kooku Jibril la voilà ndax da doon jël forme am da malaaka yi dañu bëgg lu rafet moo tax bu ñu ñëwee <laughs> jël ki ginoon a rafet taawee mais am nañu naan non jarir jarir moo gën a rafet sauf que jarir comme que jarir dafa yéex a ñëw mooy jamono yooyu jarir ne wax ko fu voilà te tamit nekkoon koo xam ne ku yàlla mayoon jëmm la am na ñu bu masoon a toog ci fas fas wala mbaam euh, mbaam foog daa daanaka tànk day mel ni luy waaja laal suuf <laughs> waaw Jarir ibn Abdillah al-Bajali Jarir ibn Abdillah ibn Jabir ibn Malik ibn Nasr ibn Sa'laba ibn Jusam ibn Uwayf ibn Khuzayma ibn Harb ibn Ali ibn Malik ibn Sa'd ibn Nazir ibn Qisr ibn Abqar ibn Anmar al-Bajali al-Bajali Yusuf hadhihi al-umma la ko Seydina Yusuf Seydina kii eh, Omar Seydina Omar radiyallahu anhu ko Yusuf hadhihi al-umma yow mi yaay Yusuf xeetu Yonent sallallahu alayhi wasallam <laughs> mooy ci rafetaay ah mu ne qaala kunna inda an-nabi sallallahu alayhi wasallam fa nadara ila al-qamari laylatan ya'ni al-badr voilà mu ne inna fa qaala innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha al-qamar la tudaamuna fi ru'yatihi fa in istata'tum allaa taghlubu ala salaatin qabla tuluu'i ash-shamsi wa qabla ghuruubihaa faf'aluu thumma qara'a wa sabbih bihamdi rabbika qabla tuluu'i ash-shamsi wa qabla al-ghuruub voilà lii da cee yokku nee na ginnaaw bi Yonent saa sallam jàng wa sabbih te deel sàbbaal bihamdi rabbika di di di di sant sa boroom qabla tuluu'i ash-shamsi mooy dañ koy jullil julli dañ koy woowe sàbbaal moo tax li Hanbali wax ne sàbbaal moom ci julli farata la loolu lu naqaree dindi la <laughs> waaw parce que lépp loo xam ne ci julli dañ koo tudde julli comme ñu ne irka'u ma'ar raki'in wala yow mariyam warka'i ma'ar raki'in xam nga loolu waxuñ la ruku ànd ak ñii ruku est mooy yow da taxaw rek ruku après dem sa yoon non mooy julli waaw ak bu la nee wasjud mooy jullit lañ la wax du da ñëw rek wala sujudu tilaaw wala yooyu wala sujudu ni'ma da ngaa ñëw xéewal gu la yàlla defal waaw mais bu dee julli ah, ah wa taqallubuka fi saajidin waaw mooy jullikat yi tekkul damay sujóot rek dem sama yoon ne man julli naa ba pare léegi kon julli ñu koy tudde sabal ñu koy woowi julli Ah, kon loolu day wane ni eh, sàbbaal lu rëy la ci julli waaw qabla tulu'i shams laata jant bi di cinq di génn mooy julli fajar wa qabla al ak laata muy sox mooy julli tàkkusaan allahu akbar hmm? kon nii la ko al imaamu al al imaamu benn bërëb kese rek la ko ni kitaabul masaajid yi mooy hadith yiñ gisoon bii weesu bii nii liñ génn sànq ah hadis sayna Abu Hurayra bi la indi teg ci bi comme nii ko imaamu Nawawi indee noonu la ko imaam Muslim lu jiitu defoon al imaamu kitaabul masaajidi wa mawaadi'i salaa baabu fadli salaatay subhi wal asr wal muhaafazati alayhimaa mu ne wa haddathanaa Zuhayr ibn Harb mu ne taleetal nañu Zuhayr ibn Harb di Zuhayr ibn Harb ibn Shaddaad al-Baghdaadiyu Abu Khaythama an-Nasaa'iyu rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathanaa Marwaan ibn Mu'aawiya al-Fazaari gis nañ ko sànq ci riwaaya imaamul Buxaari muy sëtu Uyayna bi Uyayna ah, Uyayna wanoon yeneen saa salaam mais yeneen saa salaam yéen da ngeen di fóot yéen da ngeen di fóot xale yi ah mu gis yeneen saa salaam di fóot Al-Hasan ak Al-Husayn mu ne nii da ngeen di fóot xale yi di akolaat xale yi di leen biisu ah yeneen saa salaam man de wat naa ci yàlla laa wax inna li ashratan min al min min al awlaad am naa fukki doom masuma deefoon kenn yoneen saa salaam xool ko xoofu jaaxle ne ko man lu ma ci lu ma man bu dee ne borom bi daa xëcc yërmande ci sa xol <laughs> yaay na yaay na yaay na way Allahu akbar léegi mu ne na surtout yaay na bi di Marwaan mu ne axbarana Ismaayil ibn Abi Xaalid qaala mu ne haddasanaa Qays ibn Abi Haazim qaala gis nañ ko sànq qaala sami'tu Jariir ibn Abdillah wa huwa yaquulu kunnaa juluusan inda rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam idh nazara ilal qamari laylatal badri fa qaala amaa innakum satarawna rabbakum kamaa tarawna haazal qamar laa tudaammuuna fii ru'yatihi fa in istata'tum allaa taghlabuu allaa tughlabuu alaa salaatin qabla tuluu'i shamsi wa qabla ghuruubihaa ya'nii al-'asr wal-fajr summa qara'a Jariir wa sabbih bihamdi rabbika qabla tuluu'i shamsi wa qabla ghuruubihaa waaw léegi fii da re summa qara'a Jariir suuf ko càllale bële moo imaam Muslim leeral ko ne hadis bi nag Abu Bakr ibn Abi Shayba tamit nettali nañu ko mu ne qaala haddathanaa Abdullah ibn Numayr wa Abu Usaama wa Waki' ci sanad bi te foofu dane innakum satu'raduuna ala rabbikum yéen de dinañ leen gaaral ci seen borom exposé leen yéen nit ñépp fatarawnahu ngeen gis ko mooy yéen jullit ñi sinon bu dee yéeféer yi ak naafiq yi ñooñ mënuñoo gis yàlla parce que borom bi moo ne innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubun gis nga ñoom ca suuratul mutaffifin mu yéeféer yi bu ëllëgee ci seen borom dañ leen koy yiir te naafiq yi borom bi nee na yéeféer lañ waaw moo tax képp ku ne naafiq yi ñoo ñoom dinañ ko gis après nag ñu teg leen ñu toroxal leen déedéet parce que loolu mooy xéewal gi gën a moo gën a neex àjjana mooy gis borom loolu borom bi ko may naa naafiq boo xamante ne nii tuubul woon waaw koo xam ne yéeféral déedé waaw kon loolu la kon fa tarawnahu kama tarawna hadha al xabar wa qaala thumma qara wa lam yaqul jarir gi mu jàng comme nim mu ñëwee ci riwaaya al imaamu al buxaari rahmatullah léegi euh, mu des lëkkaale bi nga xam ne moom la xadiis bi am ak suñu bunt bi ñu ne la lëkkaale bi de mooy ah, rëyuk ak importance su ñaari julli yi muy fajar ak tàkkusaan parce que yonent bay saa saa am li wax xam nga euh, da moom gis yàlla lay wax ne di ngeen gis seen borom comme ni ngeen gise weer wii te du ngeen ci raj raj loo ah. xam nga xam nga weer wi bu génnee fan nga gis weer wi feeñ am ñuy puusante naan xajal ma ma xool déedéet sa buur néeg ngay nekk bu dee am nga toit wala bu mën a ubbeeku wala sa étage nga taxaw di xool wala sa ëtt sax nga tëdd tiim asamaan si euh, sa baat sa sa teen teen di xool amul kenn kuy ñëw naan e puusal fii yaa ngi may yaa ngi may lànq kii bi loolu nag côté boobu mooy loolu mooy gis gi mais tekkiwul ne yàlla noonu la mooy yàlla moom Euh, genre weer la boo xam ne day nekk fee ñëpp di non nee na laa tuddikul absar wa huwa yudrikul absar voilà <laughs> waaw mooy ne boroom bi tabaaraka wa taala moom mooy peeg bët yi waaye bët yi ak borom bët yi ñoom du ñu ko peeg ah voilà borom bi nag daa def xéewal gu mag ngir woy ngëm yàlla yi te mooy li gën a neex lim ne di defal àjjana ginnaaw bi leen xéewalee ci xeetu xéewal yoo xam ne comme lim wax. Euh, yeneen saa sama maa laa aynun ra'at wala udunun sami'at wala xatara ala qalbi bashar waaw mu ne mooy li nga xamante ne borom bi moo ko sax hadithul qudsi a'dadtu li ibadi salihin maa laa aynun ra'at wala udunun sami'at wala xatara ala qalbi bashar mu ne waajal naa sama jaam yu baax yi loo xamante ne nii nopp masu koo ci lu ñuy gis maa laa aynun ra'at ci lu rafet neex bët masul tegu ci loolu wala uzunun sami'at te yey dégg lu neexe noon nopp masula toq ci nopp wala xatara ala qalbi bashar te masula toq ci xolu benn mbindeef waaw waaw bii mu loolu borom bi ginnaaw bi mu leen defalee loolu xéewal yu rëy mu ne leen ndax duma leen dolli ñu ne ko borom bi nan nga ñuy dolli ginnaaw ba ñu musalee ci safara dugal ñu àjjana defal ñu xéewal yu mel nii mu dindi leen kiiraay bi taxoon ñoom duñu ko gis waaw mooy euh, li nga xam ne mooy euh, ndollent gi nga xam ne moom la leen defal allahu akbar wala day naa mazid <laughs> waaw mazid gaa ñu noonu le waaw mooy ndollent googu nga xamante ne moo gën a neex lépp moo gën a neex lépp lépp lépp waaw li gën a neex àjjana fii mu ne bees na ne àjjana lu ko gën a neex boo fi nee pom moom yow dañuy xam ne fayeen kese nga <laughs> pom fan <laughs> meew dexu sàngara ak ndoxu lem sawaay hein déet way déedéet ziyaada gi borom bi di defal euh, euh, euh, ziyaada la du mazid gi mooy ñële hal min mazid loolu safaraa ko dool mooy ziyaada waaw ziyaada lilladina ahsanul husna wa ziyaada walla <laughs> ñi ñi rafetaloon doon jaamu seen borom ngir yàlla doon raaral ngir borom bi seen kem kàttan ñooñ dinañ amal xusna kër gu rafet ga di àjjana yawmal qiyaama wa ziyaada ak muy gis seen borom tabaaraka wa taala kon euh, euh, yonent may saa saam loolu de la doon wax léegi nag mu ne lëkkale gis boroom bi ak julli ñaari julli yi waaw kon mooy lan mooy boo bëggee bokk ca ñuy gis borom bi te ñuy texe ëllëg yow bokkal ñi nga xam ne yuhaafizuuna ala haadihi salaatayn ala haatayni ñi nga xam ne dañuy Eh, eh, wattu ñaari julli yi waaw waawow <laughs> loolu mooy li gën a rëy a li mu aaya bi di wane waaw ki nga xam ne moom day day day toppatoo ñaari julli yi kooku moom man ngaa am yaakaar bu baax ne bokk na ci ñi nga xam ne ñoo ñi borom bi di teral ëllëg waaw allahu akbar waaw <laughs> mooy ñi borom bi di teral ëllëg ñaari julli yooyu kon loolu lu am am solo ah loolu nag waxoon nañ la que mooy euh, képp koo xam ne da koy def mën nañu am yaakaar ci lim te lool mooy lëkkale bi tax yoneen saa salaam wax ne kon nag bu leen dara noot waaw bu ngeen manee bu leen dara noot ci kaw ñaari julli yi waxoon nañ la waxati la waxati la ñaari julli yooyu moom euh, moo moo gën a naq respecté ci julli julli fajar nelaw ya neex na waaw bàjj mooy lu gën waxoon naa la même bu dee jamonoy tàngoor la sax fa ngay dàqe yoo de ay lu nekk yow loolu mooy biir guddi gi gis nga bu fajar gi waaja ñëw day fekk daggale nga rek nga départ jékki rek adaan bi nga déggum nodd bu dee dëkk la bu ñuy nodd wala bu dee defoon nga réveil te cinéma nga dégg ko <laughs> léegi nag mu des nag est-ce que damay jógam damay continuer non buy hésiter naan damay jógam déet moom doo jóg parce que Iblis daan la tëddal tuuti dina sonewaat <laughs> nga tëdd nga tëdd yow fëgg bés mooy du sonewaat dafoo euh, daa ko quelques minutes de non mooy fay nga waaw nga jékki rek gis muy leer fële kay wala naaj bi mu leer na ne yow moom xaw ma kan waaye dóor nga sa loxo si waaw tàkkusaan bi nag ca ngay nekk di daw ah bëgg finir buloo beeg ya nga tàmbali woon war koo jeexal balaa timis yee dugg ba julli yi ne fees <laughs> kon loolu bu ngeen manee bu leen kenn noot ci ñaari julli yi na ngeen ko defan ah. waaw na ngeen ko gaaw def parce que seen ngëneel dafa rëy te dalay bokk na ci seen ngëneel bokk na ñi nga xam ne ka koy wor ka koy toppatoo day nekk ñi nga xam ne dañuy am yaakaar ci ñoom ñu gis seen borom ëllëg ah. bis ba nga xam ne kenn bi ci raj-raj lool allahu akbar ki jàng-jàng eh, aaya bee nag yo yonent bi la de sallallahu alayhi <laughs> waaw waaw kanta fële wa qara'a jarirun <laughs> loolu am na ci yu ñëw comme niñ la ko waxe sànq waaye li nga xamante ne nii eh, loolu eh, Euh, mooy euh, li gën a kii mooy ne kële ko solo mooy yeneen saa salaam moo ko wax voilà waaw akbar kon loolu dañ ciy xame ne kon yow li nga xam ne moo lay may gis borom bi li gën a neex wax naa la li gën a neex àjjana euh, du bépp ba neex boo mës a dégg ginu la neex li gën a neex àjjana mooy gis borom bi mais la lay may loolu muy ñaari julli yi nga wattu ko mais kon koy julli yooyu kon julli mooy li gën a màgg ci lu jaam bi mën a def te toute façon yeneen saa sa waxoon nañu i'malu walan tos walan tahsu walan tuhsu jëf leen te du ngeen mën a peeg nag jëf yu baax yi ma ah. wa'lamu anna xayra a'malikum as-salat te ngeen xam ne li gën ci seen jëf yi mooy julli waaw rawatina ñaari julli yi moom dalay may ngay gis sa borom ëllëg allahu akbar waaw gis nga te gisoon nañ malaaka yi dañ ci dajaloo hein moo tax ñoom ah, ñooy julli julli yëpp juróom yëpp yi ñoo ci ëpp ngëneel muy julli fajar ak julli tàkkusaan ah léegi nag eh, ki nga xam ne nag moo comme li imaamul xaafis ibn Hajar wax ne nag fa naasaba an yujaza wala an yujazi al muhaafidu alayhima bi afdalil ataaya wa huwa an-nazaru ila Allah taala kon nag ka nga xam ne ñaari julli juróom li muy am am ngëneel te ñu gisoon ko ci bunt bi ñu génnoon yi ci ëpp doole mooy ñaar yi fajar ak tàkkusaan léegi nag mu dëppoo nekk lu approprié ki nga xam ne da leen di wottu di leen respecté boroom bi faye ko li gën lu man a fay jaam li muy faye jaam te mooy wan ko boppam dindil ko kiiraay bi taxoon moom du ko gis allahu akbar fop pop pop pop pop waaw hmm? oh. kon mu ngi noonu de képp koo xam ne kon bëgg ngaa gis sa boroom sa waay toppatool affaire yi waay waaw toppatool ma ñaar yii ñu la wax da bàyyi caaxaan <laughs> caaxaan mooy bañ leen a toppatoo ak dibu saa boo xëyee def lu la neex fa waylul lil musallin dalay dal waaw alladhina hum an salatihim saahun tos kare ñal la way jullikat ya nga xam ne dañuy fo foowe seen julli waaw kon nag mu ngi noonee ah Allah kon ginnaaw bu lii leeree kon mooy ngëneel gaango dañ ciy jànge leneen ginnaaw ngir ñu tëj mooy di jàngale par des misaal comme niñ ko fi yàggee gis waaw yonent bi alayhi salaatu salaam day jàngale par des misaal waaw te jàngalekat bi warula jàpp ne moom bala ñoo man a jàngale rek foog ñu tëju ci daara gi wala ci école bi wala ci wala bu dee lu ñuy connecté wala ñun ñëpp ñu connecté wu mën a jàngale non daara ji dina rëy mooy àddina bi mooy nit ki ci boppam waaye àddina bi ci biti tamit waaw occasion bu nekk euh, romb bu ngeen fo euh, euh, bërëb bu ngeen romb bu nekk bu dee am na loo fa mën a jàngale ci xew-xew yoo xam ne c'est anodin gars yi dañuy jàpp ne moo lii moom ah ah lii de xanaa du dara lii moom xanaa du dara ndekete yoo man nga cee jàng wa ka'ayyin min ayatin fi samawati wal ardi yamurruna alayha wa hum anha mu'ridun borom bi nee na ca ca ca ca ca suuratu Seydina Yuusufa alayhi salaatu wassalaam waaye ñaata ci ay laaya ci asamaan yi ak suuf yi la nit ñi jaam yi di romb ba pare daal di koy dummóoyu parce que dañoo yëgat yi dañu jàpp ne parce que bëccëg ngan di ngan di ni muy demee ki ñëw ngan di laaya la mais nit ñi dañu jàpp ne moom lii moom c'est dafa banaal waaw yu banaal yooyu nag ñoo gën a extraordinaire weer wi lañ gis pleine lune mu xool weer wi ne leen nag euh, yëg leen ne innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha al qamar di ngeen gis seen boroom comme ni ngeen gise weer wi wax nañ la ko te boobu gis gi la bokkaleek weer wi mais pas ni ñuy gise weer wi la ñuy gise boroom bi déedéet haasha waaw ta'ala allahu amma yaqulu te tamit dañ ci euh, hadith bi day jàngale ne mooy li nga xamante ne nii mooy gis boroom bi loolu mooy mazhabu ahli sunnati wal jamaa yawmal qiyam waaw kanta lan taraan la waxoon Seydina Muusa waaw te bu dul woon gis borom bi mën naa nekk Seydina Muusa yonent la tamit bi ulul azmi minar rusuli bokk ci ñi gën a foor ci yonent yi alayhimu salaam nan lay borom bi loo xamante ne xam na ne manu nekk waaw <laughs> loolu bu manul woon a nekk moom doonu ko woon laaj loolu doonu ko woon laaj moom daa bokk ci ñi nga xamante ne eh, ñoo ñi a xam seen borom tabaraka wa kon mu ngi noonee waaw ah, rabbi arini anzur ilayk qaala lan tarani borom bi li mu ko wax mooy dooma mën gis ci kaw suuf waaw waaw kaw suuf déet mais yawmal qiyaama waaw wujuhun yawma idhin naadira naadira ila naadira wujuhun yawma idhin naadira am na ay xar yoo xam ne bu ëllëgee day leer nay ilaa rabbiha ilaa rabbiha ca seen borom nazira ñoom lay xool jëme waaw ñoom lay xool jëme ñoom lay xool jëme voilà kon wujuhun yawma idin wujuhun yawma idin nazira ilaa rabbiha nazira te aaya yi yëpp ak aaya ci masiixu dajjaal bi eh, eh, eh, yooyu yëpp yone saa sa waxoon na lu mel nii waaw waaw ngir wane ke ni kon gis borom bi tabaaraka wa taala talool mooy mazhabu waa ahlu sunnati wal jamaa ke ni borom bi dañ koy gis eh, waaye nag kenn du ko gisee li nga xam ne moom lañ la wax peeg léet ndax moom la tudrikul absar wa huwa yudriku al absar moom borom bi azza wa kon borom bi bu nee Seydina naa lan taraan yi mooy fii ci jamono jii moom ci àddina bi nii moom doo ma fi gis waaw waaw walakin waaye wane ne xamal nañu ne alhamdulillah bu dee li nga xamante ne mooy yawmal qiyaam kay <laughs> waaw te wax nañu ña nga xam ne ñoo ko dul gis mooy yéeféri wujuhu yawma kii li mu wax dañ waxoon ko sànq Uh, uh, innahum an rabbihim yawma idin la mahjubun voilà ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñooy kàccoor yi waaye bu dee wëy ngëm yàlla yi ah ñoom dañuy xool jëme ci seen boroom te loolu mooy mazhabu waa ahlu sunnati wal jamaa kon loolu am na solo lool way way <laughs> bon jàngale kat bi ci occasion bu ne weer bi da la xool xamal leen ci di ngeen di gis seen boroom waaye nag mooy tamit liñ ciy jàng mooy nit wala taalibe boo leen waxee lu baax ngëneel wan leen nan lañuy ñuy accéder ci ngëneel yi ana yan ñooy yoon yi nga xam ne ci ngay jaar ngir man ci accéder moo yeneen saa saa waxu leen ne li ngeen gis seen borom rek après comme ni ngeen di gisee weer wi euh, te kenn du ngeen raj rajloo après mais da leen a wax lan li nga xam ne day maye gis borom bi moo tax mu ne leen fa in istata'tum an la tughlabu ala salatin qabla tuluu'i ash-shamsi wa qabla ghurubiha faf'alu waaw mooy mu jox ñu échelle mooy bi nga xam ne ci lañuy jaar ngir koo googee ñu jote ko te mooy di wattu te bañ bànneex yeeg nelaw yeeg caaxaan yeeg suñu programme yeeg programme yi ñeneen sax da am na ñoo xam ne ndax ñoom yi ñuy sonn du seen programme ah programme yi la wala ñeneen ñoom la ñuy ba fàtte seen bopp alors que képp koo xam ne moom daf laa woo ci rey sa bopp ne la yow rayal sa bopp yow melal ni existé woo loolu déedéet kooku yeboo nga ba ko ta seeti keneen parce que borom bi daa laa wax yow yow rëccal waaw <laughs> fa firru daw leen yéen ñëpp ilallahi ca yàlla waxu la ñeneen ñenn ñi di daw ñenn ñi toog di xoole déedéet waaw sëriñ dalaa war a tegtal borom bi tegtal la yonent bi alayhi salaam lépp lu yiw moo la ko gën a xam mu tegtal la ci ba pare di la wan yoon yi nga xam ne ak wan la pakk-pakk yi tax doo ci mën a accéder nga moytu waaw wan la fu gën yomb moo mën a jaar nga jaar fa ngir am ngërëmu borom bi voilà kon loolu euh, di wane yoon yi nga xam ne boo xamalee nit ñi lu baax it ana nan la ñuy def ngir accéder ji voilà diplôme sàngam ak a baax voilà diplôme nangam voilà gis nga fii yenn yi ay affaire gis nga gaay yi ñu doon ay voie de garage nii sa waay gis nga moyen de nga dem defi na benn formation euh, nga nekk un plombier wala sax nga nekk koo xamante ne nii un carreleur ngay doon yow nga def sa formation après bac trois ans wala yu mel noon tu deviens chef d'entreprise yor say chantier yor say kii moyen de nga réaliser loo xamante ne gaa yaa nga fag gaa yaa nga fag di def ay bac plus neuf ak yooyu yow fekk na yow sa dund li nga ci réaliser ñoom ba léegi amaguñ benn expérience. nga raw leen fuuf te buñ ñëwee mën nañoo am mukk yow li nga am man da nekk ba pare bi leen di tënk ñoom duñu mën a nekk chef dañ leen di chef ji ëllëg yu mel noonu mooy yow boo xamee voie yooyu xamal ko nit ñi tamit bu la ne nii rek voilà wala médecine baax na nangam te yow loo leen wax fukk fan lañ mën a jaar ba devenir médecin loolu tamit c'est pas normal voilà yooyu saa saa bi ñu xamalee ne gis borom bi dañoo xamal loo xam ne nag ci ngay jaare ngir am li nga xam ne mooy borom joobee nga xam ne mooy mooy li dàq lépp loo xamante ne luñ la man di wax ci lu neex kaw suuf ak alaaxira fépp rek mooy gis yàlla moo placé ni lépp <laughs> jeex na <laughs> waaw loolu nag law na koñ ne muy wattu jullit ba tisbaar ak eh, eh, tàkku eh, fajar ak tàkku saway loolu roy na moom roy na ba pare dañ ciy jàngal dañ ciy jànge yonen saa saa bi mu wax bi muy jeexal mu ne mu ne jàng leen bu leen neexee ah, fa qaraa ginnaaw gi mu jàng waa sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shams wa qabla ghurubiha waaw muy laay alquran loolu dañ ciy xamee moo jàngalekat bi ay waxam daa war di tàmm mu nekk loo xamante ne ay waxam da koy mën a delloo ci alquran ak sunna quoi waaw mais di wax wax yoo xamante ne nii day extraordinaire mais sa ba léegi amaguñ fu mu tegu <laughs> lépp tegu rek ci sëñ bi nee <laughs> loolu doyul ah <laughs> loolu doyul parce que référence yi ba léegi indeegu ko waaw ba léegi indeegul référence te référence mooy alquran référence mooy yonent bi alayhi salaatu salaam bu dee yonent ci boppam moo ñuy jàngal lii ah ah fa in istata'tum allah tughlabu ala salaatin qabla tuluu'i ash-shamsi wa qabla ghuruubihaa faf'aluu thumma qara'a wa sabbih bihamdi rabbika qabla tuluu'i ash-shamsi wa qabla ghuruubihaa waaw kon loolu nga xam ne loolu lépp c'est pour wan ne jàngalekat bi tamit na ay ay kii wam di tegu ci ci ci ci ci ci ci roy yonent li xewu léegi loolu moom du dara waaw ñu ne waa ji sëriñ la di wax ci diine mën naa wax conférence ba pare Karl Marx lay gën a tudd waaw ay comme le disait Descartes <laughs> caaxaan bu ne dëkk na ko wax ba mu des lu am solo waaw Jean-Jacques Rousseau l'avait bien traité dans son yooyu yëpp ay caaxaankat la waxi caaxaan la te ñu ne waaj ji kat mooy fii sëriñ bi <laughs> non léegi c'est c'est tellement gis gaay di fatta sooka jaay ne fii mu ne wax na lu am solo waxu fi lu am solo ah waaw loolu moom xaw ma leen solo moom waxawu ko moom <laughs> waaw kanta wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha loolu mooy suratu Taha ba aya 130 fasbir ala ma yaquluuna wa sabbih bihamdi rabbika qabla tuluu'i shamsi wa qabla kon eh, loolu moom du waxi dara moom <laughs> waaw <laughs> eh, sincèrement moom man moom waxi Descartes mu bëggee xam xam naa fu ma koy uti quoi c'est pas ci téere yi laay jëw ma koy wax man am naa ay téere wala ma dem jëndi ko waaw wala ma dem ci koo xam ne moom professeur philosophie la ma ne ko qu'est-ce qu'a waa ji ñu naan di kalasta voilà ñu nekk fii kaay waxal ñu diine wax ñu lu ñuy jariñ ci suñu wàll diine nga naan ma Descartes la wee di Descartes ban ban lien la am ak suñu diine jii ñuy waxtaane sa waay <laughs> gaa yi di fattasoo ko tëbëg wax yow yooyu yëpp c'est pas place de fattasoo ko tëb il faut ñu xam suñu bopp quoi kon wal iyaazu billah nañuy référé woo ci alquran comme ni ko neen tubaab saa saa doon defee faqra'u mu faqara amu jàng aaya bi nga xamante ne wa sabbih bihamdi rabbika qabla tuluu'i shamsi wa qabla ghurubiha kon ci kaw noonu la ñu jeexal xadiis bi léegi nag bii di ñëw eh, insha allah ñu gis nag dernier xadiis mooy xadiis bu ma leen rek bii xam nga xadiis yi ñu romb yépp day wane am doole ñaari julli ci biir julli juróom yi léegi nag ci ñaar yi mais ban moo ci gën a féete kaw ñaari fajar ak tàkkusaan mais ban julli moo ci gën a ko ak ngëneelam ginnaaw bi ñu gisee ne fajar ak tàkkusaan ñoo gën a ko ci juróomi julli yi waa léegi ñoom ñaar nag ban moo gën a feddaleku bii di ñëw nag al imaam boo amoon a xadiis boo xam ne bu ko indi woon bon de façon même bu dee am na ay wax après ci biir boroom xam-xam yi mais yeneen saa moo ko fi waaw mooy aaya bi xaafizu ala salawati wasalati alwusta wa qumu lillahi qanitin borom bi ne xaafizu wattu leen <laughs> ci julli ak julli yépp julli juróom rawatina julli ja nga xam ne mooy bu diggu dóomu bi yeneen saa salam ci boppam te keroog wax nañ ko mooy keroog xandaq mu firi ko julli tàkkusaan nga ne ah saay kon yow rek toona d'affaire kon julli tàkkusaan gën a fort ci yépp